balaa man kasaba sayyi'atan wa ahaatat bihi xati'atuhu fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiihaa xaaliduun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaat juróom-ñett fukk bi ak benn mu ne balaa aha kay man kasaba sayyi'atan képp koo xamante ne dafa fàggu ay bakkaar ay njombuteef wa ahaatat bihi xatiatu mu def ay shirk ki bokkaale ay mooy yàlla ba pare di waxal borom bi tabaraka wa taala lu dul nii comme yeen yahuud yi ni ngeen ko defe de képp ku def lool wa ahaatat bihi xatiatu ba pare li nga xam ne mooy bakkaaram yi dafa bari ci moom ba daal di koy wër fépp ndax moom ci bakkaar lay xëe moom lay gonte moom lay fanaane suñu boroom ne fa ulaayika gaa yooyele buñ ci tuubul ba deewee noonu rawatina bi gën màgg ci bàkkaar yi muy mooy yàlla ak muy mooy bu muy bokkaale gaa yooyele de ashaabun naar yi ñoom ñooy waa safara hum fiyaa xaaliduun fa la ñuy saxtu fu la ñuy biil ne walladiina amanu kantaa yi nga xamante ne ñoo gëm te dëggal waamilu saalihaati day jëf-jëf yu rafet yi ulaayika mu ne gaayoo yële ñoom asxaabul jannati ñooy waa aljana de hum fiiha xaalidun ñoom de ca biir aljana yoo yële fa la ñuy sax de mu ne wa id fàttalakul ba léegi axad naa ci la ñu jële mithaaqa bani israil pactub waa banu israil ne leen jël pacte ci ñoom alayhi salaatu wassalaam ne leen laa taabuduuna illa allah ne leen nag pacte bi may jël ak yéen man seen borom mooy lii du ngeen jaamu te du ngeen wéetal illa allah ku dul borom bi tabaaraka wa taala wa bil waalidayni ihsaana te tamit ci seen ñaari waajur yi ihsaana li ma leen ciy dénk mooy rafetal kese wadil qurba beneen ñetteel bi ak tamit rafetal ci ñi nga xamante ne ñooy seen way jege ñaale yi de wal ak ñi nga xamante ne ñoo jirim yi wal masaakiina ak ñi nga wal masaakiini ak ñi nga xamante ne ñooy miskiin yi di way ñàkk ñi waquulu ta dee leen wax linnaasi ñeel nit ñi xusna li nga xamante ne nii mooy njàpp mooy li nga xamante ne mooy lu njekk dee leen wax nit ñi njekk ak lu rafet wa aqiimu salaat te na ngeen taxawal li nga xamante ne nii mooy julli wa aatu zakaa te ci pacte bi ba léegi ngeen di joxe zakat summa tawallaytum summa tawallaytum ginnaaw gi ngeen wane gannaaw yii yépp ngeen jëloon pacte ngeen wane gannaaw defu ngeen ko illaa qalilan lu dut lu néew minkum ci yéen ñoo respecté woon li nga xamante ne mooy pacte bii de wa antum te yéen booba muriduuna yéen a ngay dummóoyu mu ne la fàttaliku leen ba léegi axad naa lañ jëloon mii miisaaqakum seen pacte ne leen ba léegi ci pacte bi laa tasfikuuna dimaakum bu leen tuur seen deret mooy tuur seen deretu ndokk yahud ni yéen mooy tuur seen deret wala tuxrijuuna anfusakum te bu leen génne seen bopp mooy génne seen mbokk yi min diyaarikum te seen kër ya bu leen fi exiler kenn ndax topp seeni intérêt am ay alliance ak ñeneen summa ginnaaw gi aqrartum ba ma jëlee lii pacte yi ci yéen aqrartum ngeen daal di koy saxal ne dëgg la daal di ngeen nangu ci lii wa antum te ngeen tashhadun yéen a ngi doon seede pacte yoo yële ci seen kaw ne di ngeen ko respecté summa ginnaaw gi antum yéen haula yéen ñii yéen yahuud yi taqtuluna anfusakum ngeen di faat seen bopp mooy di faat ñi nga xamante ne nii seedi mbokk lañ ni yéen ñoo xamante ne nii yéen ni yéen ngeen am coalition ak ñeneen ngir lan seeni intérêt bari fàtt seeni mbokk ñi nga xamante ne ay yahud la ñi yéen nga na ngeen di génn di exiler fariqan am mbooloo minkum ci yéen seen mbokk yi nag lu tax ngeen leen di exiler jàpp daal di nekk ñoo xam ne da ngeen di af alliance ak ñeneen daal di dal ci seeni mbokk yahud daal di leen rey daal di leen génn seen kër ya min diyaarihim min diyaarihim ci seen kër ya tadaaharuuna alayhim ngeen di jàppalewante ci kaw mbokk mbokk yoo yële ñeneen ñoo xam ne dañ leen di xeex di leen génne ngeen jàppale ñoo ñële ci seen kaw bil ismi te tegu ngeen ko te defu ngeen ko ludul ci mu ci mbàkkaar kese ak tooñ wal udwaani ak noonoo moo leen yóbbe ci loolu le waaye yaatukum te buñ leen dikkalee usaara nekk ay prisonnier yéen ngeen jàpp leen prisonnier wala ñoom ñu dikkal leen nekk ay du tufaaduhum ngeen leen di jëndu neen di di jënd seen racheter seen liberté di leen jotu di laaj alal alhamdulillah joo xam ne yéen ñi ngeen song ci seen mbokk yahuud yi jàppalante ñeneen ba dal seen kaw jàpp leen ay prisonnier ñoom ñu ñëw bëgg leen a jël ngeen leen di laaj xaalis naan leen ay wa daal di leen joxe xaalis ngir ñu daal di leen man leen a libérer seen mbokk yi takat seeni mbokk lañ wa huwa ta alal jooju ngeen di jël ci ñoom woolu la muharramun aleykum dañ leen koo xaraamal ci seen kaw ixraajuhum yéen xaraamoon na ngeen génn leen kon ba ñëw bay jël li nga xam ne mooy ay rançon ci ñoom bu ngeen leen génnee ba am ñu ngeen jàpp ci ñoom di laaj xaalis ci ngir man leen a libéré loolu génn leen kese dafa xaraamoon ci seen kaw rawatina li nga xam ne mooy alal ji ngeen di amee ci ñoom kon nag yéen dama leen di laaj afatuminuuna bi ba'dil kitaab moo yéen ndax yéen yahuud yi da ngeen di gëm lenn ci téere bi wa takfuruuna bi ba'd ba pare ngeen di weddi leneen li nga xamante ne ci téere bi yéen daal tawraat daal ni mu demee daal yéen daal ndax daal da ngeen di gëm li nga xamante ne moo leen neex voilà mooy daal xool li leen ci neex li leen arrangé daal dëppook seen bakkan ngeen topp loolu lële li ngeen xam ne jàpp ngeen ne ci biti nii te mooy amul dara lu ci nekk lu dul moo gën ci ñoom waaye nag comme que boo weddee yàlla da ngay foog ne li yàllay digle ci boppam loolu moo baaxul ci yow ndeke yow yaa xamul mu ne yéen daal da ngeen di jàpp daal di gëm leen daal di weddi leneen li ci téere bi yéen daal seet mooy daal yéen daal téere bi ab marché ngeen ko def da ngeen di ñëw jël doxe yenn yi latte atte yi ne yeneen yi moom duñu ko doxe ndax baaxul ci ñun suñu borom ne fama jazaawu waay waay ana lan mooy payu man yafalu zaalik képp koo xam ne lii lay jëf kon lii day wane du yahuud yi kese de ñoom lay wax fii waaye képp koo xam ne alquran tamit noonu nga ko jàppe mooy marché nga ko def boo ñëwee ndugg si ci alquran ay wooy jël lu la ci neex ne man daal lii man naa koo doxe saa bu ma arrangé lii laay doxe kanta atteyee arrangé wu man nañ leen ko teg nee te seeti leneen kon nag suñu borom ne fa maa jazaawu mooy an lan mooy payu man yafalu zalika képp koo xam ne day jëf yii minkum lu mel nii ci yéen illaa lu dul lii mooy payam de xisyun li nga xamante ne mooy ak gàcce fil xayaati dunya ci àddina gi nga xamante ne nii mooy bu jege jiita doyal yi wa qiyaama bés pénc ne bu boobaa muy bés bu mujj ba moom lay am mooy gàcce fii ak gàcce foo fu ñu jëm muy yawmal qiyam bu boobaa nag falaa yu xaffafu bu keroogee kenn du leen kenn du leen indi li nga kenn du leen woyofal anhum wallif leen aladabu li mugal mi wala hum yunsarun te kenn du leen dimbali mu ne walaqad dëgg-dëgg aatayna Muusa joxoon nañ seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam alkitaaba téere ba di tawraat wa qaffayna ñu daal di tofale ci gannaawam indi ca gannaawam min ba'dihi ca gannaawam abir rusuli ci yeneen yonent yu bari alayhimu salaatu wassalaam wa aataynaa ñu joxoon isa yonent ba nga xamante ne mooy seydina isa ibna maryama di doomu sayyidatu maryam alayhima salaatu wassalaam al bayyinaati yu leer yi wane kattan sañ-sañu borom bi tabaaraka wa yu ay yi wane ne moom yàllaa ko yónni même bu dee ne yahuud yi dañ ko doon bañ wa ayyadahu borom bi daal di koy dëgëral bi ruuxil qudus ci ruux gi nga xam ne mooy ruux gu sell gi nee na nag afa kullama léegi nag dama leen di laaj yéen yahuud yi afa kullama jaakum moo yéen ndax saabu bu leen dikkalee rasulun am ndaw alayhi salaatu wassalaam bima la tahwa anfusukum ci loo xam ne daal dëppoowul te neexul seen bakkan yi seen bakkan yi nga xamante ne caaxaan kese ci ne ak li nga xamante ne baatil di saa bu yonent ñëwee indil leen loo xamante ne dëppoowul te neexul seen bakkan yi daal yéen daal lii ngeen di doxale mooy istakbartum ngeen di rëy rëyloo daal di bañ ne du ngeen ko gëm ba moo tax fa fariqan benn mbooloo ci sama yonent yoo yële alayhimu salaatu wassalaam kaddabtum ngeen weddi leen ne leen waxu ngeen dëgg wal iyaadu billah borom bi yónniwu leen fen wa fariqan mu am beneen mbooloo ci yéen ñoom ñoo xam ne yamu ngeen kese ci wax leen waxu ngeen dëgg de waaye taqtuluuna wax nga leen ne waxu ngeen dëgg waaye ba jàll ñoom ci rey leen comme ni ñu reye woon comme ni ñu ko waxoon ñoom Seydina Yahya alayhi salaatu wassalaam wa qaalu ta bokk na ci njëmbe yi nga xamante ne nii moom lañ wax ñoom yahuud yi wa qaalu ñu nga naan qulubuna ñun lii nga xamante ne gis nga suñu xol yi xulfun mooy daa nekk loo xam ne ci kiiraay la nekk ci li nga xamante ne nii moom nga ñuy woo gis nga yow yow naan na yow Seydina Muhammad yow Abul Qaasim yi alayhi salaatu wassalaam non bu fi nekk nekk koo xamante ne nii da bu bul sonal sa bopp quoi parce que ñun en lépp loo xamante ne nii moom lañ waroon a xam ñun xam nañ ko ba pare léegi nag suñu xol yi dafa nekk loo xamante ne dafa tëju ci li nga xamante ne nii moom nga ñuy woowe daal ndax ñun am nañ ci xam-xam loo xam ne soxlawuñ leneen voilà affaire baa ngi noonu quoi kon ñun saxul jarul ngay bul son li ñu woo ndax ñun li ñu war a xam xam nañ ko voilà mu ngi noonu léegi nag léegi nag loolu la loolu lañ doon wax naan suñu xol yi dafa nekk loo xam ne daal kiiraay moo ci nekk ci li nga xamante ne moom nga ñuy woo ñun daal lépp loo xam ne mën nañ koo takk te xam ko ci xam-xam am nañu ko ba pare te doy nañ sëkk li ñu yor doy nañu léegi nag kon nag bon jàllal daal ñun daal ñun léegi ñun yi nga ñuy woowee naan ay yàllaa la yónni ñun loolu mënuñu la ko gëmal ndax ñun xam-xam bi ñu yor doy nañu te moom lañu suñu borom tabaaraka wa taala xéewale ci kaw mbindeef yépp soxlaaw luñ keneen leen kenn denn dara suñu boroom ne nag bal li am ba des waxuñu dëgg de laanahumullah boroom bi moo leen rëbb ci le fait que mënuñu laa nangul liñ leen di woo bi kufrihim ci sababu li nga xamante ne nii mooy seen weddi gi nga xamante ne moom la ñu masa weddi yonent yiñ la wax alayhim salaatu wassalaam fa qalilan lu néew maa yu'minuun la ñuy gëm mooy ñi jëm ci ñoom daldi wul bari te ñoom ci ñoom ci seen bopp léeg-léeg la gëm tuuti daal di ciy génnaat waaye ñiy gëm ci ñoom dëgg-dëgg sax bariwul léegi nag laayu bële waxoon nañu la bi ñu gisoon sànq fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun suñu borom ne fariqan kadhabtum mu daal di koy def au passé mooy ngeen di weddi benn mu kuréel ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wa fariqan waaye moom benn mbooloo boo xam ne du ngeen yem ci weddi leen taqtuluuna ngeen leen di faat suñu borom def muy présent continu mooy ngeen continuer di rey nit ñi ba moo tax yonent yoo yële ba moo tax comme niñ ko gisoon keroog bi ñuy gis kayfa maata rasulullah nan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam génne àddina gisoon nañ waxu mawlaana ibn Mas'ud ak la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha ca posom bam lekkoon Xaybar moo tax ñu ne kon loolu mooy wane ne ñoom ñoo leen faat ndax yonent bi ñoo ko a